ñooñu dañ doon daw dee waaye yàlla ngi wax ne dee kenn mënu ko daw de xam nga lu tax ñu nekk loolu loolu ñu bëgg a digle waqaatiloo xarafam fi sabilillahi ci yoon yàlla ngir bëgg a tawal diinam rek jihaad bi bëgg a digle te jihaad bi mën a jaa dee moom la bëgg a xamal ne dem ci jihaad taxut a dee waaw daw jihaad itam taxut a dund ndax am na ñu doon daw mbag ba nga xam ne daw ba defee dara defee mbéy mi yoroon nañ foofa lañ dee tax na waaw képp ku ci dem ci jaar itam te sa say sam jeexul du tax nga dee wala nga xam leen laa naka yàlla sàmm naa ji dégg lañu seen wax ali naa ji xam lañu seen i mbir te leen ko fay rek man sa lëg ana tàmbi kaaka yëqari la laa la xarban lebal suñu ngi daa yu rafet de mu ne ana koy lebal yàlla lebal gu rafet yàlla li ngi teral miskin ba far ko tuddee boppam ndax fi ñuy jox miskin yi yàlla ngi jàpp ne moom lañ ko <clears throat> yàlla moo moom lépp lim ko xaaj bi nga jox mi ngi ko tudde xam nga lu tax nga tudde ko lebal nit su ñëwee ne la may ma nga may ko doo séntu ci moom fay waaye su la ma boo ko xam ne yaa ngi séntu ne dana la fay bon yàlla gaddee fay nga xam ne dana la tax mu tudde ko min ta nufi ana kandi kaaga yokk ni mu ngi lebal laala ta sadaka halalam kaddam lebal hasan ngi daaji rafet koy daana fee kam silande ko loo ñeel ay silande kasiratan yi réew bëri su ko defee yàlla moom du la lebal doo ko lebalee du la faylu daañu liñ ko lebal daf la koy silande silande yu bëri benn bu def ko fukk ba ci juróom ñaar téeméer waaw ba ci daan day rek rek wala yàlla yàq ba dëgg mu ngëp wërsëg ñeel ko ko soor waaye si yéen ñu yaal wal fat yéen ko fasaat waxtan jaani wax ne daloo yi léegi ngeen jëm ci yéen rek yonente wax na ne sallallahu alayhi wa sallam bu pencam yàlla yàlla dana taxawal jaam ci kanam ne ko yow sama jaam bi fasta naa see siiw la nga ne naka laa lay seetee te yaay borom mbindee fi mu ne sama jaam sax nga nga toog nga seetee ko boo ko seetee woon tey nga fekk loolu ci man mas naa laa ñëwoon li ma lekk nga bañ mas naa laa ñëwoon li ma naan nga bañ mas naa laa ñëwoon li ma wax doo nga bañ ne naka laa lay joxe te yaay yàlla mbindee fi sama jaam sax nga laa yoon ma rek laa waxee waaw nga xam ne yàlla wàcce na boppam waaw wàcce waayi miskin nga def waaw waxoon na ci saaro laaraaf ne man jaa saaro dama àndoo man jaa balaa sama defalee asran saaliha benn fukk la ko yàlla dafay xeetu yonentu yonentu ne allahumma zid ummati yàlla dolli sama xeet de mu ne masalan lasina yunfiquna amwaalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanaabila fi kulli sunbulatin mi'atu habatin muy juróom ñaar téeméer yonent ne allahumma zid ummati yàlla dali sama xeet de mu ne man sama si yëkkal su daa xar danaa sama solo daa xoo sam kulkale ño ko ala sana ay solone kasi sa yid yooyu bëri lépp juróom ñaar téeméer waaw yonent ne yàlla dali sama xeet de mu ne innama yoo sax saabirona ajurahim bi xayri hisaabin dana leen fay loo xam ne xamul lim de waaw yonent sax ni gërëm na de wattan yàlla def na dalal a lay jëm jëm xamul alam tara ndax gisu la ilal malayi jëm ci mbooloo min bani a ci bani a min baadi Musa te gannaaw bi ak yonent yàlla Musa i xaale bañ a ni nag yéen ñaar yonent la ñu leen idan xalal lanaa ñeel malikan buur nu xaatil nu xara fi sabilillah ci yoon yàlla xaalam ya xal asiitun ndax te loo in kutiba ñam fare farataaleef na aleykum ci yéen alqitaalu xare allah tuqaatilo bu ngeen xare ci de xaale ñu wax ne maa lana ana leen ñun allah nuqaatila ba xare ci ñu fi sabilillah ci yoon yàlla wa qad uxrijna sa mbir nañ génnee ñu ñun góor ñaa ñu tugal ci këpp ñu wa am na ina ci doom suñu góor doom suñuy góor wala maa kutila ba farataaleefee aleykum ci ñoom alqitaalu xare ba tawandaw ñu dëdd ragal illaa qalil dara aji néew ñu ci ñoom rek ñooy ña yoon dana leen fay de waaw ba nga xam ne yonent ba ñaan na yàlla nag dana leen faral buur yàlla mën nga ñaan nga nag waqaala ta loolu ñaa leen nabi yi yonent seen ina laa naka yàlla xat banga sa xal nañu lakkum ñaa leen taaloota taaloota manikan muy buur yàlla saxal na leen taaloota mooy seen buur xaalo ñu wax ne ana yakoori dana koy nekk loolu ñeen ko al mulki buur ala naa ci suñu kaw wana ani ta nun a ah, xaqanoo gën a bin mulki ci buur lii ci moom waaye Saalum Tawar ba nekk si nguur ndax nguur ci bani Israayila mës ba nekk lu ñëw ci sëti waaw ci sëti Yahuda waaw ak yonent mës ci waaw ak yonent mës ba gën lu ñëw ci sëti Yahuda nguur mës ba gën lu ñëw ci sëti te taaloo tamit ci sa ci ban yaa ngi la bokkoon nga xam ne ay sëbëjkati der rek la ñoon waa ak sa adokkati daal ak sa ay sàmmkat kooku na nii ne tafi wër de wala mu yota ko saatanam ko ñu na ci jib taala saxamu tus kooku na ñu na ci boobu wax yàlla léegi ne xaala wax yonent ba ne na laa naka yàlla istafa wa tamina mu ko alaykum ci seen yàlla day kooku la tànn waaw wa saa doo doon na Musa bas ko sama yaa ci loolu ñu ci xam-xam la jiitu ñëw ci yaram yàlla yokk sama day keroog bani Israayiila ñoo ca gën a gudd gën caa mat bind gën caa rafet waaw nit matal ak yàlla ga rek. ko neex lay jox nguuram tamit taalu ko la jox kon de sant na wala yàlla waa seen aji yàlla loolu la nga xam ne moom ñu déggoon de. wa qaala te wax loolu ñu ne la nabi yonente seen ñu ne ko balaa ñoo gëm ne taalatu la yàlla sal daal nga war ñu kaay te gud bu teg bu tegtale ne moom la yàlla sal mu ne leen inaa ayata mulki naka tegtalu nguuram an yaati yokku may gudd kale leen ne aadama ko wàcce woon jële aljanna waa tartale yonent yëpp ngi ci seen doon doon ba ci seen mujj ah yonent yàlla aadama xamee na ko ba ci jamono yonent yàlla Muusaa yonent bu ñu fa ñëw moom la waxee ba nga xamee ne waa bani Israayil murtat nañ leen waa xamaale xatira xaram ñoom nag leen nangu waxandoo waa yóbbu ko jëfee ñëwee waa di ko tojale ko waa def ko de waa ñoom bani Israayil ñi nga xam ne seen ndimbal mi ngi aajowoon ci waxandoo nag ñoom ñëpp ñu toroxale ko ba nga xamee nag ne yàlla fal na taala te ñu ne andi kaw ñu ne waxandoo ngeen ñàkkoon waaw dana dellu si de ci yaa gi nekk la ci yéen sakinatun ak dal ñeel ay seen xol mi rabbikum ci ko borom seen ba baqiyatun ak mbësit li ma tarak wala bàyyi na ko alu Musa Musa ay Haaruna Haaruna waaw yaari dal yéen ci yàlla Musa nga ca ak xatamam daa sànni ak ñetteel ak Haaruna ba ak ndabal xafis la nga xam ne moom lañ daa natt manal sa yaar ak tajiti àll yooyu nga xam ne moom la yonent yàlla Musa jële woon ci yàlla tax mi dee dana yéen sal malaayikatu malaayika ina fi salik nakaay bi nekk la ci loolu laa tan kaw tee lakum ñaa leen dum dem nag ngeen moom ñoo gën ñu toog rek ñu seen malaaka yi ñu waxandoo rek waaw ba ñu sant ko ci kanam Saalota yéen ñëpp nag ñu daal di mën rek daal jëm ci jihaad waaw sama xabaar yooyu génne ba mat juróom-ñaar fukk ak junne waaw ci waxambaane ma sala ba génnee Saalota Saalota bu junne doon néew bañ génnee ci bay dina xamis nag muy jamono tàngaayoo xam ne alam wax ne dina laa naka yàlla li salitin aji natt la mu leen di naarin ci yoon yàlla dana leen natt kat ci yoon mooy yoon mu nekk ci Ordon diggante Palestine tamit sari ba ko naa na mi ni ko ndaxam na Palestine mi ni déen bokk ci way tattasana dana lam yor ne ku mosuñu ko nag day nee na kanam mi ni yaa ji nekk la mu ci way tattasana ilaa ne ka tànk nañu xarfatan tànkam benn bi yeddi ci loxoom dooloo ko <coughs> dañaa seel ci ndax na sa sari boo tal naan mi ni bañ ñëwee ñoom na waa biin ndax mu sab gay waaw ñun ñëpp ñu defam rek naanam naanam naanam ba seen biir yi bëgg a xotteeku ilaa xalilan dara aju ne ñu ci ñoom waaw lu mën ñett seen la sukkal ñett rek ñoo tànk ñu seen tënk ñoom naan doole loolu yonent ba waxoon waaw ñoo tànk ñu seen tënk naan nañ ba mandi yóbbu ci seen daara yóbbu li ca yóbbu ko ñun naan naan nañ ba xotteeku te mandi wala ma jaaw sa dañu jógee ko wala ñu wala suñu ñaan ñaan na dem ñu ma saaka da doon kattan danaa ñu naan Aliou ma ci taw bi jaaloota ci xare jaaloota wa jëlee doo la lañuy bëree ñoom ñu ñoom maanaam ci yam ni ñëpp ragal nañ mais ñun mënuñu xare jaaloota de ala wax alla si na ñooñu yesu ni mënuñu xéelu xam ne naka ñoom laak laa dajale ñoom yàlla xam bëri na ñum seetin ciré xam ne nga si mbir aji néew xalabat nag dañu seetan mbooloo ko si la ko mbir aji bëri ji si laa ci sagal yàlla mbooloo mi néew yàlla dana leen dimbale ñu man mbooloo mi bëri wala yàlla maa sabir na ajina la ma dago wala ma barasee dañu génnee ni jaaloo ta jëm ci jaaloo ta te junee bi yëg na xaaral ñu wax rabbana ya borom tamit afrik yàlla nga sotti alayna ci ñun sabran ak muñ te sabbit yàlla nga saxal ak daamana ay dëgg fi ñu bañ sax ci jihaad yan suuf naa yàlla nga dimbale ñu alal xaalis ci nit ñi alkaafir la ñu doon weddi xaaga moom sañ dàqaleen bii fi laay ci ndigal yàlla jini ña dàq xeefar ya waxatale sa rek daawoo di daawoo da jaaloo te jaaloo te daawoo da sab yar rek sànni ko jaaloo te bu rek xeefar ya ndax li toj la te rek rek rek laataaw te jox ko yàlla laataaw laa te jox ko yàlla al mulk ak buur daawara daal di fale nekk buur wala ci mata ak yonent ga boole ak yonent ak ak ak nguur comme ni ko boole ci bani Israël kii daf daa nekk yonent ci nekk buur waaye ci nguur ak yonent ba taale ko di buur ba ñoom ñaar ñëpp ñu dee daawara di buur ba di yonent ba de waaw la nga taxawal ko yàlla mi ma saa ci la mu soob wala xamal ko li ko soob yaa ci dem di di tey ay waxi janaaw yi wala laa di faa laaye ndax am diggante kon ak jañab nit ñi jañab yàlla naasa nit ña baaba xam ñoome soowam ci baabiñ ci sabab si ñoom la ko sabab ci kon taw yàq lar na suuf si de su taxutoon li nga xam ne barkam ñenn ñi dana ci ñenn ñi kon ci nga ne laalal xaalamina ci mbindee yi de sin ko yooyu de aaya <coughs> aayatu laay ñoo aay yàlla de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 ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشكر anta moomu mbooloo ñu tuddoon ci saaro yi Ibrahima ci sëtam arusulu ñoom di yonent ya ñooñu ñu tuddoon ñooy mbooloom yonent yi laa wax de ba bu saawi da nga wala tilka rusulu yooyu yonent ñu tuddoon fatal naa gënal nañu baax dama ñenn ak naa laa baax dama ñenn ak yonent yi yàllaa leen yónni yéen ñëpp ku ci ne mu jox ko ngëneel waaye nag gënal na ay yonent ci seen kaw ay morom rek laa tere ba ku ci ne ñu jagle ko ngëneel loo xam ne ku dul moom xamu ko de minhum aji naka la ji ñenn seen man kallama ka waxe na ko laa yàlla naka Musa am na koo xam ne yàlla wax na moom waaw ca tóori sina war a faa tam yëkkati baatawum ñenn seen te mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam darajaatin ay daraja am ko ay daraja yu bari waaw teg ko ci taw morom yonentam yële ba ak ak moom ak yónneetoom dafa matale mbindee yëpp la xool ñu tëj ci waaw ñu ne jamaat waaw mooy mujj ak yonent yi gënal xeetam ñu gën mbooleem xeet yi jox ko ay mujj sax yoo xam ne ëpp na waaw kooku moo gën ci yonent yi de wa ateenaa jox na ma xeesa xeesa ibna mariama kay doon mariama al bayna ci kaafir bi de jox na yonent yàlla xeesa ay kaafir yi tegtale ne waaw moom itam ci yenn yu gën yi def waaye naa ma sunu dëgëral ko bi xool ko si jaroo ko sa la fekk jibril yàlla dëgëral ko jox ko kattan ne fu mu dox jibril a ngi dox ànd ak moom rek rek wala sha allah doonte sooboon na buur ba njubam mboolem nit ñi waaw maxtas si na ñaañu min badi way nekk lañ ca gannaaw seen yéneen bi yóbbu wàcc ci suuf si su fekkoon yàlla yéy dana jàmm mboolem jaam yëpp kon kenn ku weddi dootu nekk ci kaw moom dafa soob ñii waa gëm mu defal leen ñii waa weddi rek tey dafa gënal ñenn ñi ci kaw ñenn ñi tax na be gënal ak ay yonent ñenn seen ca kaw ñenn ña loolu alquran a ko ku ko weddi yaa ngi weddi alquran yàlla ne gënal na leen yonent yi ci kaw ñenn ñi rek laa wax tey de su fekkee nag nii gënal na ay yonent ci kaw seeni morom yonent bi gën ci mboolem yonent yëpp waaw ci lu xëccoo kooku mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de waaw ngi tegtal yu bëri waaw tegtal ba ca gën a dëgër arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiina yàlla na ne dafa yónni yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu yërmaane mboolem mbindeef yëpp su fekkee ni mbindeef yëpp yonent yi ci jëm ci ñoom loolu wane na ne moo gën te mu ne aji na kala ñoom maanaam am na ñoo xam ne si laa ilaaha illallah ku nekk ak maqaama nag am na aw xott am na ab saal am na saali saal mooy biir ba nekk ca biir saal ba ñooñ saar suñu waxee laa ilaaha illallah lu nëmm laa maa doon a baax seen si waaw amul kenn ku xew jàng ci dëgg soobu jëm ci yàlla xam ne jox nañ lépp gannaaw ne sang bi looy def mu ne ko dangay nelaw mu ne ko ndax am nga borom ni fi ni fi moom ah mu ne ko ah am naa borom bu moom mu ne ko ndax sa borom nelaw na ah mu ne ko sama borom bu nelaw mu ne ko jàmm dara war da nelaw fekk sa ngam nelaw de waaw sama yow war laa nelaw rek tere waaw mu bàyyi ko yàlla mu ko yow war laa def sama jàmm dama ko am nelaw ñaari taalibe mas nañoo xëccoo warante bii taalibe ne nelaw daan moo moo gën ñàkk a nelaw ndax kuy nelaw du mooy yàlla mukk seen wéeruwut benn taalibe ba ne ko ñàkk a nelaw gën ndax kuy nelaw du mën a topp yàlla du mën a def dara lu baax seen wéeruwut ñu warante ñoo jëfëriñ la sëriñ bi ne leen ngeen wax kii ne ko man dama ne nelaw gën ndax kuy nelaw du mooy yàlla ne ko dama ne ñàkk a nelaw gën ndax kii ñu rey du a topp yàlla rek rey sëriñ ba ne ko mu ne ñàkk a meloo gën meloo day sa dund moo gën sa dee rek laa xewe dem leen ñu xam ne ko jëlee xam ne lu ñu ko wax man fa ne fi deet kenn yastamu bana mu rabbi inda wasami lu laa bi mbara ci ndigalam la moom yàlla kenn du rabbi fa muy nag lu muy ci caalaram rek yàlla mooy tax mu xam maa bay na ay diin la nekk fa kanam di ndéem wa maa xam soo ak lekk ko gannaaw seen wala yooyu toona leen ci di la ñu ne ñu ca lañ xamoon la ilaa bi ma saa dara la mu sàdd wa fi naa tona kursi wa gànd naa dafa ne waate asama di juróom yaar wa dax laa suñu juróom yaar wala yow de diisanti ko hit suñu agote seen wala muy alaal yi muy daaji kawe kawat mateel alaas yi muy aji mag mag ak daraja bi jaagam mag ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal na ko ñu leen yu bari te hadis bi hadis yi yëpp la waaw yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne boo jullee farata ba sëlmal jàng aayatul kursi dara defut sa diggante ak dem aljana li ne dee rek kuy dund mën nga dem aljana waaye kuy def soo sëlmale farata jàng nga sa aayatul kursi daal na nga xam ne dara defut sa diggante ak dugg aljana waaw li ñuy dee ba dee rek waaw rajo bi baax na am rek rek waaw rab na ne ayatul kursi koo xam ne jàng nga ko waaw fukki yoon yàlla dana la tabaxal fukki njëndi ca aljanna ñaar fukki yoon ñaar fukki njëndi amar na ba ndee fi njëndi gën a bëri yàlla ne yonent na ko waaw nga yàlla moo gën a rab na ma ayatul kursi ku ko jàng lu ne xarafami juróom fukki waaw yàlla dana la tegal saytaane ne waaw képp koo xam ne ne fay tëdd da jàng ayatul kursi waaw soog a nelaw yàlla dana la wattu dana la wattu wattu sa miir ak miir ya nga xam ne ñu nga dend ak yow de Abu Hurayrata sàmm la asaka ji muy sàmm asaka ja ba guddi benn sàcc ñëw ne siyéex bëgg a sàcc Abu ah, Hurayra jàpp ko mu ne ko bàyyi ma mu ne ko dama la bàyyi mu ne ko mm, li ma baal rek ah, waaw su boo lëgee dootuma doon transféré waaw Abu Hurayra ko bàyyi ko mu dem waaw su ne fa ba mu war a yonent ah, ne ko Abu Hurayra fa ni nga defal sa jaam nga jàpp bi mu ne ko waaw daf maa leen ci yàlla moom naa ko baal waaye du dellu si waaw yonent ne ko dana dellu si nag waaw ca ngoon mu dellu si ba def ak caabi wala ba jàpp ko rek tey rek mu ne ko dama leen dee mu ne ko mu waral si mu ne baale waaye dee mu dellu si rek tey ma mu na sa jaar ba mu ne ko bàyyi bàyyi naa ko mu ne mu ne ko dama dellu si mu dellu si ba def ak caabi wala ba jàpp ko ne ko mu yoon dama la bàyyi nit ñetteelu na sama xamal la loo xam ne ñu dana am noonu ci biiram dañoo gis ne loolu ba nga xam ne tëdd rek a doon li nga jàng ayatul kursi da ko jàngee ba nga xam ne la soog a nelaw waaw waaw yàlla sama xaar sa kër saytaane di sa dugg ak nga kër yi nga xam ne ko ñu nga sës ci yow yëpp ñu bëgg set te yàlla dana dàq ci sa set waaw waaw bépp jabar bu góor ak jabar bu jigéen la soo rey gépp la ndam daal di dugg ci sa set waaw boo rey sa bàyyi ko ñu dem jëf nga sa jëf nga sa nga defal sa jaar jaar ba waaw ñu ne ko daf ñu def ñu xale def rek sa def sama bàyyi ko yoo xam ne ñu ne ci jàng ak kursi ñu ne ko fan fan la doo doo wax ñu la dëgg rek waaw loolu ñu ne wax dëgg la ah te kursi yow waaw koo xam ne jàng nga ko fukki junne yi am na waaw xëy na jafe muusal nga te safara kooku ci xeetu ci daaw la nga sa rek sa def waaw koo xam ne am nga jàqara di la jàngal na nga jàpp rek jàng sa lu wër déedéet ñetti téeméer ak fukk ak ñett ci yoon boo jàngee aaya fukk ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett ci yoon jàqare ya mu lim réy réy yàlla dana la ko gañ xam rek laa xere waa loolu sant na ci nga ne yaa ko sant rek xere waa laa taa fi diini kooku lu ko waxal wàcc na dafa xamee ne ndaw ci lansaar dafa murte dafa nekk kéefër daa am naka nag man man naka dañoo jub neefar jub wala man julli laa fas nga dëgg ci lislaam rek waaye daal dañoo nekk neefar bi sama doom la waaye faal moo dem di dóor dañ ci xëccoo ba yonent ba dégg ko góor daa ñëw laa ikraha doo dem mënante ci diini ci xarab ci diini lislaam kon kan nga far sa kenn ne ko dugal ci diini lislaam de ku nekk yaa cee dugg ci sa coobare waaye maa la jub waaw waaw fas nga nekk julli bi waaw loolu kenn mu jëfañ ko mu def parce que dawal jiddu daal rësli njub li nga xam li tudd ci loolu lu am daal waaw gëm yàlla am njub la waaw kéefërisam am réer la ku xam ne nii réer la nii njub la leen sànni lan sa bopp rek la gisoon rek waaw dañ ca farfa kenn faman yàkkër su wàddinawu di taaxooti ci saytaane di taaxooti ci xeram waaye mun tam gëm di laay ci yàlla faqad istamsaka jàpp nañu jël rëwati ca buum gaale saaga daa ji dëgër de koo xam ne yàbb nga xeram yàbb yow ni saytaane gëm waaw kooka gëm yàlla rek kooku jàpp bu mu ci rek mais li ñu xam ne du dag dog laa ñëwal la mu la def na wax ko la mu la def na jëf ko rek allah yàlla wàli lafina mooy aji dimbale ñaña amino gëm dana ñu génne leen ñu ne zulmaati ñu tukkee ci kéefar ila nuur jëm ci gëm yàlla ñu gëm yàlla bi seen ngóora yàlla mooy seet jaam yam tànn ñu génne leen ci lëndëm yi kéefër yóbbu leen ci leer ak yàlla gis nga kéefër su ko yàlla tudd daf koy jàng ndaxte lëndëm moom waaw dafa bëri waaw xeeti kéefër dafa bëri ak xeeti mooy yàlla gëm yàlla moom ñoom wenn yoon la moo tax nuuru bi moom ñu mufradal ko wala su la ñëwee na kafaroo wet nañu awliyaahum kafaroo wet nañu awliyaahum ngay méngoo seen saaxooti saytaane rek li ci nga xam ne yàlla moom lañ leen jullit ñi ba dugal leen ci yoonu njub yéefar itam saytaane yaa ko méngoo de yuxrijuunahum danañ génne leen ñu ne lu war a yëpp ko ci gëm yàlla ila zulumaati jëm ci lëndam ya ñooñu tam ñu génne leen ci leer yóbbu leen ci lëndam ya ulaa'ika ñu ne la gaa asaabu naar ñu ne la safara am ñoom xaalis ba ñooy génn ñu gaa ci la safara alam tara ndax gisuloo yow nga mat sallallahu alayhi wa sallam ila la ci jëm ca waa ba nga xam ne ah jàppaloo na mu Ibrahima Ibrahim ndax gis nga waa daw jotoon dagg yeneen ci Yàlla Ibrahim te muy Namrud ibnu Kanaan ci rabbi ci mbiram boromam ana ataaw laaw ngir bu joxat ko Yàlla almulka nguur Namrud Yàlla jox ko nguur moo ñëwoon àdduna yëpp amul kenn kum dugaloon ñu réew mi nag ci xéewalu Yàlla yële daw ca ba ba ba ba yonent Yàlla Ibrahima jëlee yaa ca Garasa ñëw di wax ak moom if qaala ba waxee Ibrahima Ibrahima mu ne Ibrahima ndax doomu jaamu doo du mooy sa borom yonent Yàlla Ibrahima ne ko déedéet kii la sama borom mu ne ko kuy sa borom Ibrahima ne ko rabbi ya borom sama allazi buur ba nga xam ne yéen yi dana mu dundal ci mën a mag dundal ak mooy mu ngi sama ray ci mën a mag rayam yonent yàlla Ibrahima ne ko nga xam ne ku mu bëgg a dundal dundal la ku mu bëgg a ray ray la am nañ loolu ne ko loolu day kon man la daal di ray ñaari gaaw romb kenn bàyyi kenn ni ko ray naa fii dundal naa fii loo xam ci loolu Ibrahima daal di taxu bay lay jam ci lay fa gën a weex xaaral Ibrahima Ibrahima ne ko fay na laa naka yàlla yaati danañu dikkee bi sant ci jant ba mel masraqi mu tukkee ci tant taati dikkeel daa ci moom mel maxrabi mu tukkee ci sow yow mu ne ko su fekkee yàlla nga yàlla mooy ci sankal jant bi mu bàyyi ko penku léegi sankal ko mu bàyyi ko sow rek ma xam ne yow yàlla nga rek la fi waa nga xam ne safara weddi woon nañu rek nu di gërëm xam ne nu mu teg ci loolu sant rek waaw wala yàlla laa di jigal ci mu alxamne di war a waaw yonent yàlla Ibrahima fekk booba fii sax woon ba nga xam ne ñëpp dañoo xiif kenn xamut nag waaw dara njëg ba xamut lépp waaw mi ngi ci loxoom moom rek waaw moom mi biir mi dina amee njëg mi yëpp te nag li nga xam ne moom la tëral daal moom mooy yàlla ah, ñu jëgal la koo xam ne weddi nga ko rek duñ la joxoon njëg yonent yàlla Ibrahima ñàkk bind daal di waaw war mbaam ñëw ci di jëg si bam dal yam neen dal yooyu ne Ibrahima yéen du leen ko jégal bàyyi leen ko bu dem yaa yonent ci Yàlla Ibrahima moo ñëw xaw yaa yaxaw neenam bam ñëwee ba jub këram mu romb benn bu rafet yaa mu ne këram a fal ci benn bi ne sama saako yi bañ fees ma sëf ko su ko defee su ko xale yi gisee daañu dégg dafa ne indi naa dara waaw seen xel mën a dal bu ba ma sàgg la ngeen de waaw daal di sol waaw ay saakam yëpp ndam fees ak suuf mu takk sëf daal di indi daane ci këram rek rey xale daal di dëgg nag ñëw yëg ca kaw saako yëg soo waaw ah, ah, waaw yonente yàlla Ibrahima coono la jàpp mu daal di nelaw ndaw xam ne waaye naa dindi ci ñu naan ah, naa ko toggal lu mu lekk balaa xew daal di ñëw tekk benn saako rek tekk ci sëriñ bu gën a rafet ci sëriñ yi mu daal di lakk mburu rek rey waaw ba Ibrahima xew kat ak ñoom ñu xeeñ ko rek rey mu daal di ko taajal ñoom mu sa xarit ba nga demoon ja fekk ba muy njëkk daf ko ne maa ngi dem ci sama xarit fa lay fa duñ bindee waaw mu ne ko sa xarit bu njëkk nañ fa jëlee saa toggal de waaw mu xam ne yàlla ko ko joxe looloo tax ñu di ko wax ne waaw xalilullahi rek rek ñu xam ne xarit bu ñor yàlla lim réew mi mu kanaana ko jaw la woon buur la boo xam ne moom na àddina ñeneen ci téeméer amut kenn kum digaloon te Firawna li muy dee yëpp li sax rek la moomoon addina bañ ko sañ ba tey ñeneen buur a ko ba mu daj xam ne suñ ci yore ñaari ñaari yéefar lañ ñaari yëpp ñaari jullit su nga xam ne nguur yàlla añu ko ci kéefar añu ko nit dana nekk nekk jullit waaye nag nguur sax mu maandoo waaye bu nga def tooñ rek ñëw moom du tax mukk nga def tooñ moo xam jënd ji di dem moo xam yàlla dara kare ci dëgg moom yàlla ko ni am waaw lu mar nag dafa ñàkkam xel ba nga xam ne xamul dara ñu nga ci dagee ngi rek am rek ñu ne amul xel moo tax gën bëri ci alxuraan yonent yàlla waaw saraan moom waaw li muy saay saay yëpp dafa ñëwoon lool waaw ci koo xam ne daal nit la waaw moo tax de xikaaya moo gën a bëri ci alquran xikaaya yi moo xam ne nga xam ne waaw amul xalaat aw ka la jëlee ci ca nekk jëm jawaay yàlla mara romb nañu ala xare bi ci dëkk booy seet nga seet nekk li jëmu dagg Ibrahima am na loolu ba xam ne yàlla mooy ci dundal bi mooy kii sànqal jant bi mu bàyyi ko ci tànku te kenn mënu koo sànqal mu bàyyi ko ci taw wala boog nga seet waa la nga xam ne dafa romb woon dëkk te dëkk bi mooy baytu maqdis te boobu mu nga war naam amee solo gën loolu moo def loxo naka yàlla yi dekkalee dëkk bi ne gannaaw bu mu deewoon moo tax yàlla wan ko kaawteef ga ci boppam rey ko téeméeri at waaw gis na kaawteef waaye tam mën na ci xam ne dee na téeméeri at waaw ñu soog koo dekkal waaw ko li nga xam ne tey moom la doon laaj te tamit Ibrahima mi nga xam ne laaj na ko laaj ci tajirim waaw moom daañ ko woon kaawteef gi ci leneen li ñu rey ko rek waskir jàngatal is xaala la waxee ibrahim ibrahima ne rabbi yoo borom sama arini yàlla nga wan ma ay sa tuuti yéen a koy dekkale al moo taawaay dee de yonent yàlla ibrahim moom daf ne yow sama borom yàlla nu wan li ngay diglale ku dee rek rey xaala wax yàlla ne ko awalam tuumi addagali la yow ibrahima ne mën naa dekkal ku dee yàlla ne ko ba yow ibrahima sax gëmuloo ne mën naa dekkal ku dee ba yaa ngi koy yàlla laaj na ko loolu nit mu tontu lii mu tontu si way dégg yi dégg xaala wax Ibrahima ne bale aanaam tëggal naa ne mën ngaa dekkal wala kenn mu fi nekk ñaan liyat may na ngir na dal xal bi xol sama dama ko bëgg a gis ci rek waaw xaw ba dootuma am sikki sàkk waaye daal man xam naa ne mën ngaa dekkal ku dee rek laa wax tey loolu la yonent wax naa naan ah, waaw ko bu rek xaala wax yàlla ne ko fokk sa jàppal arbaatan ñeneen dem na tayri ci njanaaw wala bëgg nga xam ay dekkale ko dee nag wutal yeneen ci njanaaw muur yeneen ci njanaaw benn njanaaw ba mooy taawus ci topp ci taw boobu nga xam ne moo gën a bëgg àddina waaw ci mboolem yàlla bind foo ko gis mu ngi rëcc waaw sureeku di sigira di néew di wane boppam bëgg ab taar rek la ko yàlla dindee ak fan moo fi gën a bëgg lekk du suur mukk ak baaxaaj moo fi gën a fer du dayru mukk ak sirat moo fi gën a bëgg a sëy yonent bi yooyu yàlla ne ko jàppaleen parce que ma fa jàngal leen rek a jëm ci yow ray leen yéen ñëpp ñu ray leen yéen ñëpp boole leen daggate leen jaxase seen dund yaa seen yàpp ya tëdd ko ba nga xam ne day mu nekk genn nakk koo xam ne lépp taxand su ma ñaan parce que defal alaaka bi jabalin ci yëpp daj ci bi daj ci jubloo yooyu ñu mun na ci ñoom di doon xaaj waaw yàlla ne ko mboolem ba noppi ku ci ne nga dagg boppam nga téye bopp ba ci bopp rek la nga xamee li ci des ñu boole ko wal ko ba nga xam ne day nekk ne genn nag mu dank ko mu dank benn dank teg ci wii dank dank benn dank teg ci wii dank dank benn teg ci wii dank benn teg ci wii muy ñenante dank yoo xam ne ñoom ñëpp ñoo fa booloo waaw su ma xew na topp xooloo nag mu ne ko téye ci boppam waaw kenn ci ñoom nga woote mu daal di téye sirat boppam sirat ne sirat la bokk ci sirab te ci bëre def lëkk lëkk lëkk lëkk daal di génn la bokk ci moom te bëre ci te lëkk lëkk daal di génn ba booloo waaw daal di nekk sirab bu mat sëkk daal di ñëw rek waaw jot ca bopp ba rek sirab nga daal di jot daal fële daal di daal di sab mu ne ci kaw ci kaw bi def noonu mu ne baaxaañ baaxaañ ñu def noonu mu ne tan waaw tan ñu def noonu waaw moom la ko yàlla wax ne nee nañu ni Fatou Seye yaa ngi nekk danañ dikkal saa yëngu ñu joxe jaxade ñoom ñëpp ñuy daal di kanam gannaaw ñu leen nakkoon de buur ne ko yàlla mu xamal yow Ibrahima am na laa naka yàlla na ci suñu aji nga xam ci ngërëm ak suñu aji xare ñoom ci nekk yow ne Ibrahima moom noonu la gisee waaw ci gisab jàll moom waaw ne yàlla mën naa dekkal lu dee lu dee ba noppi rek fekk na nag nit ñi ciy léegaale yeneen ci yëf yooyu jikkee yi nga xam ne yàlla ko sabab ci jëmmi doomu aadama ñoom ñoo ko doomu aadama yàlla am ko bindee ci anaasir larbaati ci yeneen ci cosaan ci ak ndox ak safara ak jaww suuf ak ndox suñu àndee yooyu yooyu ci xër ak nay safara ak mbay safara ak jaww bi yande yoo jub mer ak topp baneex bu ci nekk itam lu jabar léegi daal di téye kañaan may daal ñaar daal di sëyeeg rëy daal di xam bakkan nag moom moom it moom moom amul jaral moom mooy jigéen boobu yor ci boppam rek am jaral la maanaam cër ak nay cër des na kañaan ñettal lool nay denc na mbañeel mer denc na rëy ak topp bànneex nga xam ne moo leen juróom ñaari te moom mooy tawal yi moom suñ ko am suñu la am jabar juróom ñaar yooyu ñooy juróom ñaari bunti safara ci nit ki boo xamee ne jaam bi jaar nag ba kanam ba dindi juróom ñaari jikko yooyu ci moom te yëpp yonent yi gannaaw yi ko lamboo rek bunti safaraam yëpp tëju na te dafay dal di yéeg malakuutu sama yara sere waaw yonent njanaaw yi Ibrahima tànn seen yonent jikko yi boo jihaadee sa bakkan ba laabal ko ci yonent jikko yi rek dal di yéeg malakuutu sama yara naka Ibrahima defoon de soo xeexee sa bakkan bëgg lekk nga xam moo dal tam nga laabal sa bopp tey ba dindi ko ca xeexee sa bakkan kër gi nga xam ne moom la baaxaañ dëppee nga laabal fa dëpp baaxatoo kër li la yàlla jox mu doy nga laabal fa bakkan waaw ci dëggat tey nga xam ne moo nekk ci surat waaw ba nga xam ne waaw laabal nga fa dëpp nga laabal fa dëpp ci dëggat taar gi nga xam ne moo nekk ci waaw taawoo waaw bëgg àdduna waaw bëgg santé waaw bëgg daag bëgg ku la gis nga xam ne yooyu waaw nit ki dindi na waaw daal di ñëw dëkk mën a ko samaaye nga xam ne fala Ibrahima nekk nag safari jëmmeeru Ibrahima la ko samaawaati wala ni waalam xamal nag am na laa am xeex laa fi suma jina la ma ci ngoro màtt naa ci xare ni ci yéete woon daal di leer masalu la fi na nalaar ñooña ñun fi xool danañu sadaqa wa ala ñu ay jub seen fi sabilillahi ci nga xam ne ñu ngi sadaqa seen alal ci yoonu nga nañ xam na sori habatin sam sap na ko sadaqa sanabila saxal juróom-ñaari jub ci kulli sun bulatin aju nekk la ci wéttu jub mi atu habatin téeméeri pepp de jub bu nekk ji waa saxal téeméeri pepp xanaa di juróom-ñaar téeméer boo xamee ne jaam bi sadaxa na benn yàlla daf ko koy sulameel moom di ko fay benn ba muy fukk wala ba muy juróom ñaar téeméer de wala yàlla we daa fa dala ni sin li man isaa ñaar ku mu soob wala yàlla waa soon aji yàlla nga ne lam alimun aji xam la mooy mi def rek laa xeere ba nga xam ne wàcc na Abdurahmaan ibn Awf ñëw ne yonent sallallahu alayhi wa sallam joxe naa sama genn yàlla yàlla na li nga joxe ak la fa def alalam ja di di di sakkanam nii sax ba nga xam ne tey moom mujj na alalam a ngi dayo de waaw moo ëppale na gannaaw yum dee ay ay ay ngarka lañu sabam di gas sëriñ si nga xam ne moom la teeloon ah di ko dajale pour ñu mën ko miraase jenn jigéen ci gërëm ci jabaram ne ne ah rëbb sëriñ bi nga xam ne tey noodu yàlla moom di ko nëb nañ ko jox rek juróom-ñett fukki junne ni bi door waaw ñoom ñu ngi ji waaw dafa mën miraas waaw ñu daal di ko jox loolu rek rek nga xam ne dafay li ñu door bon waaw bari na waaw sëriñ Ousmane Massane ca la joxe junneel gëlëm yéen ñu ngi fës waaye bu rëdd ak seen i réew ñaari weer yaa ngi nag seen i laajte ak seen i seen i set waaw ak jëlee lañu door mu sotti ko ci tànkam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wallaahi ma dara Usmaan ma faala babal yàlla Usmaan jox deeti ko lor gannaaw tey nit man day gëdëm naa ko yow yàlla na ko gëdëm rek yooyu masalu la fi na melal ñooña yéen fi kono danañu sala xaam wala maa jutteen fi sabila kamisali habatin kam nawe toppala an badat saxal nañu sala sana bira juróom ñaari jëf ci tudd sin bila sin ajina sala ci yéen tëgg ñeeti habatin téeméeri fett naka noonu islam sarax yi itam dañ koy filame na ci juróom ñaar téeméer wala yàlla yo baa fotamñu sili fini saay ñal suñu sal wala yàlla yaa sama aji yaaram nga neelam alim aji xam na mu kayo ñu ko doon ko raktereen fekk yàlla dafa jëkk wax ne man jaa abil hasanati fala wa asra am saaliha suñu yonante yàlla ko yàlla fay ci xeetam hiiw ne yàlla dolli sama xeet mu ne kamasali habbatin anbatat saba sanaabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin mu ne yàlla dolli sama xeet mu wax laa jërëjëf démb man sa lëg yaqridu llaaha qardan hasanan fa yudaa'ifu lahu ad'afan kasiiratan looloo ci leen juróom ñaar téeméer de waaw mu ne yàlla dolli sama xeet léegi ne ma yow sa sabiroon ajrahum bi xayri hisaabin yàlla dana leen fay fay goo xam ne amul ab lim de waaw ñu ne yàlla gërëm naa gërëm naa gis nga jaam bi soo xamee jullit am na itte itte woo def lu bon te defut ko yàlla di ko ci bindal benn bàkkaar su fekkee itte naa def lu bon def ko benn yoon benn yoon ko koy bindal su fekkee ni itte na def lu baax nag te defu ko yàlla bindal ko ne def na ko itte def lu baax def ko yàlla di ko bind benn yoon na koy bind ko dem tax ba yonent na ko ay benn benn ma ko koy bind lu baax soo ko defee ñu bind ko fukki yoon ku jëkk dafay bon ba nag dafay baax baax day bon dangay jéggi daay ci bon te it ñaari malaaka yi nga xam ne ñooy bind jëfi jaam bi raqib ak atid la raqib mooy miir mooy nekk ci sa ndeyjoor atid mooy mu nekk ci sa càmmoñ rek tey rek boo defee hiiñ raqib moo koy bind fukki yoon wala juróom-ñaar téeméer wala lu la yàlla dogaloon rek tey rek waaw soo defee lu bon atid moom balaa soo sañ a bind mën a tàggu raqib raqib ne ko mu ñëw tey ñetti waxtu waaw mu ñëw tey waaw su mu ñëwee waxtu yi nag am na ndox moom lañ ko war a muñal nag te baneer yàlla toujours waaw defu dara lu baax la ko faral ñu bind ko benn yoon nag sare waaw su day sagal ne waaw su jëkk nag ba benn yooyu nga xam ne ñu bind ko ñu bañ ko bind ëpp na ci ci daal ba ñu ëpp na la am na seen ñoo yéen fi xool danañu sadaqa am wax la ma ay jëf ni saraxan du jaagen lor soo xam ne sarax nga saa sa moromam jaam te ñaxaloo ko gannaaw ga ñaxal mooy nga na ko maa la defal baax maa jàng sa mbit su taxutoon man nga tara waaw loolu loo ko mooy nga nettali ko si koo xam ne waaw bëgg ñu dégg ko dem fa waaw maanaam ne diw di tene si man wala ay nit soxlaam waaw nangam la doon ndax fajal naa ko loolu mooy lor soo xam ne saraxa nga nag yaar yooyu yëpp defaloo ko ci li xewloo la reyloo lay ñaan na la ajuró ñu wàl fen min rabbi fa borom seen wala xawun dég ragal ale i ñoom wala den ñoom yettano ñu jàppeel ak àlaxira de waxam ko xawlin wax ji rafet maaroofun jëdi jëñ xam ci yoon ak dolo aji laaja wa maxfiratun ak sutural xaajoom xayrun moo gën min sadaqatin ci sadax yat daa ajo dana tadd ko asal lor de waaw wax ko wax ji rafet te jàppe ngant waaw te suturaal xaajoom net lee ko sonn sax moo gën nga sawax ko ba noppi gannaaw ga nga di ko ñax rek wala wala xamiin aji dong lañ nga di saraxe jaami xalimun aji xelam dugalam de te su di ko ñaxe yàlla sax amut taala gi saraxe kenn waaw te bu tax ko nag li ñu ñuy xet bugal kon su ñaxe rek wala nga lore mu far la bugal rek yaa yaa li si ne ma ne waaye yéen gaa ngi jëm alxuraan waa tukki loolu waaye bu leen yàq sadaqaatikum ay sadaq seen waaw bul mel ni ci ñaxe wala feeg lor def sadaka ba noppi nga xam ne war kon nga am yoolab yàlla nga dem nga sadaxoon da ñàkk sab yool wala nga lor ko rek kalla si kam yàqal sadaq si kaaka yéen fekk dana mu sadaka maa la waxal la mu re a naa si ngir ngistal nit ñi mel ni ki soo xam ne dafay faral te jublu ci yàlla xanaa gis te nit ñi rek la ca jublu nga xam ne waaw mi ngi joxe waaye ñu ne diwa tabe rek waaw loolu rek la ca jublu kooku itam yàlla di ko fay dara de waaw wala yooyu ñu ne bilaay ci yàlla wala yooyu di ko bés baax rek daa jublu bi mais yi la Aliou yaa ngi nekk la ci kawam trois minutes jot ko waaw dina ñu waale parce que te mu jël ko. kon kon dara nekkul ci loolu laa yàq loolu fekk ci ñun voilà ci la ñu nekk ci xam yàlla di ko dafay dara de waaw la suñ gis-tal ndaxte waaw xëy na lii euh, suñ soo ba ñu war a waame waame ci kawam daf koy yóbbaale de boo ñëwee tuuti nga fa di fekk tabax la ko di yàq de yéen fi mu ne sallallahu alayhi wa sallam yàlla dana fan la ñetti jaam peñ yàlla taxawal leen ci fii hmm. daf doon jàng alxuraan ci waxtu guddi ak waxtu bëccëg yépp fii daf doon jàmbaar ji jihaad ci yoonu yàlla bés tawit fii daf doon ku tabe di maye rek yàlla ne leen li ma leen joxoon ana lu ngeen def jàngkat bi ne ko man day dama daa jàng alxuraan ci waxtu yi ci dee waxtu yi bëccëg ni su ma bàyyi mu ne ko jublu la ma woon tam doon jublu rek ñu ne diw jàngkat bi la de loolu nga ci jublu woon waxoon nañ ko waaw waaw amuloo ci man genn pay yóbbu leen ko dara de waaw kii yow loo def ci wërsëg yi ma la joxoon dama daal tànn sama loxo ndey jorot càmmooy di maye da ngaa bëggoon rek ñu ne diwa tabe nit ñi waxoon nañ ko loolu ay sa pay yóbbu leen safara waaw jaatkat bi xam naa sama jaasi ji dóor ndey jorot càmmooy waaw am sooy mel waaye jublu ñu la moom itam da ngaa jublu woon rek ñu ne diwa jëme rek tey de waxoon nañ ko waaw loolu ñu ne tax tey rek tey de dina ñett ñooñu si ñoom la taal safara rek laa tey de waaw tax na ba li jaam di jëf mu soog mu rëy yëpp ñoo ko am bu mu fàtte rek ne jublu boromam rek bañ a jublu ne si boromam keneen ku dul borom bi amul benn fay rek wala yàlla laa di jubal ci ñaar xaw yi ne ñaar kaafir nañu di wax yàlla nag waaw du jubal waaw ñi nga xam ne tey dañoo lay far de yonent sallallahu alayhi wa mos naa toog Iblis jarañ mu ne ko looy yëpp noonu yàlla bi mu ne ko yàlla maa yebal ci yow ndax nga laaj ma lom yaa xanaa la tontu mu ne ko wax ma bañ ci mbindeef yi mu ne ko yow sa gannaaw góorab jullit bu maandu waaw sa gannaaw suufaamal borom alal ju xam-xam boo xam ne dafay jariñu ci xam-xamam waaw tey ragal boromam di toroxal leelal waaw ak jaaykat boo xam ne dafay wax dëgg ak ci tuub boo xam ne bu dëgg la ci moom ak ci julli guddi gannaaw bi ñëpp na rawee waaw ak ci dox ci njëriñal waaw nit ñi ak koo ne dafay sadaxe ak koo xam ne waaw dafay jàngal Alxuraan waaw ne ko ñii ñooñu nga ne waaw ñoo xatal ci àddina si rek waaw mu ne ko ñoo bëgg mu ne ko góor gu dëng góor guy tooñ ak koo xam aa tey kat daw rëy na aa te dafa rafere aa ak koo xam ne seede joo dafa nay aa te mbëru seede yi nag borom xam-xam nag soo xam ne tey dafa nay doole ja aa te secteur ni kooku moom dañ koy fal sax muy saytaane su nekk ci suñu ji aa di ñu di ñu dimbale waaw ñooñu itam ñooy ñi nga xam ne tey ñoo di ay xaritam na ñooy ñi nga xam ne tey ñoo koy dimbale de ak koo xam ne dafay jëf nit ñi solo nit ñi ak koy jëf nit ne ko waaw nit ñi wax rek la wax fee de ak koo xam ne du yërëm waaw ñooñu ñooy xarit yi ñu ko fee de ñu def yére ñu lebal wa masalu lazina melaw ñooñu yunfiquna danañu sadaqa amwaalahum ay jib jib seen ittiqaa mardaati llah ngir sàkk ngërëmal yàlla wa tasdiqan ak ngir dëggal abyaal min anfusihim ci bopp seen ñi nga xam ne dañuy joxe seen alal ngërëmal yàlla rek lañ ci it ak dëggal nañ ne yàlla dana leen jox abyaal dootu ne leen naa fekk ya kamasali habbatin kamasali janatin sam tool la jërëjëtin bu nekk ci tindi asaba jàpp ko rek a tax te ci ñoom yàlla daf sin mi ngi mel ni tool boo xam koy jëmbat ci ay tindi waaw tindi joor taw taw bëri waaw taw waame waame waame waame ba nga xam ne garab ya garab ya naa meñ ba mën ni meñ ñi nag lépp liñ daa meñ ñi meñ ñi ñaaram waaw fay meñ ñi si baa ndam jëtu ko waa bi waame fattalim bandam su fekkee ni dajee itam taw bu mu tax bandam boo xam ne tey daf koy taw saayu nekk waaw mooy taw bu bëriwul waaw waaye ñu sax ca rek ba nga xam ne meññam na waaw sell na ñor na kooku mooy misaalam ci sadaqa fa jublu yàlla yàlla di soppi ah di tim cami fi yéen an takkona bu nekkat lawo ñeel ko jamatum sool min naxiinin ci laarama waaye tàndarme la wa anabin ak xenam tajri dana daw min taati a ci suuf lan xaaru ay yant lan xaaru ay yam loxo ñeel na ko ci aa ca tool ba ay meññat min kulli samaraati ci képp ci xeetu yi wa asaaba te mbir min bat na ko al kibarul màggat wala xew te ñeel na ko suriyatun ay doom jana sa ay yéen way ndaw ñu mbiri bu dara fa asaaba ta jot ko insaarun callee fii añee kaw ci moom naarun safara xam xalaxat tam lakk rek xeet yéen burdu léegi kenn seen mbir bi waaw di jëmbat ab toolam di jëmbat di xëy di ñett ba nga xam ne am na toolam boo xam ne waaw fan la nawet bi di jeex seen nawet bi jeex yéen yàlla bay lépp ci lay ñett moo xam ne daal njabootam soxla seen mbir am na ko ca toolam waaw ñu yaakaar ne tool yooyu nag dañ ko mën di ñëw di njabootam di doole bàyyi ko ak njabootam ñuy dundee tool boobu sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nag toolam nekk bi ak bi bàyyi te ndax tam téere bu gën loolu doy na loolu mooy ci sadaka sañ sañ liggéey bi ñu gisal sadaka waaw dafay nekk ca bàmmeel ya di weer waaw yooyu cëf cëf yi ba nga xam ne dara defu loolu njëriñ la ci sa bàmmeel nga yaakaar ne ndaw la nga gisal yoon daal di sa sa la waral sa dara ak daal di sa lakk rek ñu ne la am nga si dara ji biir yàlla dafay ne cam bi nag bi saatu yi alquran wala tuddee tatakabbara min ngeen xalam de yaa ayyuha alladina amanu yéen gaa ñi gëm alquran anfiqo asaka leen min habbatin min tayibatin ma kasabtum ci aji teey la ngeen fàgg de lépp lu ngeen fàgg ci alal waaw na ngeen génne asaka yore yow mi ma xaraj na ak ci waxi teey la ñu génne lakk ñeel ak ñeel dara ci suuf ak li nga xam ne yàlla génneel na leen ko ci suuf ci xeeti gàncax saa ak meññat ak saa ay tepp loolu na ngeen ci génne asaka wala tayammamoo te bu leen jublu alxabiisa aji banja ni mu jëlee ci benn suñ fi xoolee nit moom na ngeen asakaale ci ko ci noonu te bu ne ngay seet la gën a bar ci sa tool nga bar ko waaw def ko asaka ja wala suñ ko béy ngeen di afas ngeen di way jàppam ilaa am tëxni bee dara du ngeen gëm lépp te fekk na yow yaa am bañ li nga xam ne soo koy fab sax da ngay gëm ni nga fab ni nii nen nen ngay saraxe déedéet la nga bañ ba bëggale ko ñun yàlla yëpp bëgg ko sooy saraxe xamal la nga xam ne nen nga gën a bëgg nga xam ne yaa bëggale ko ñàkk nga joxe ko loolu la yàlla nangu waaye daal soo xamee la nga xam ne yow yow sax tuuti nga ko ne nen ngay saraxe yàlla yëpp bëggut yàlla mi nga xam ne nu la wax na yàlla adduna bi doon la yéen seen sarax yéen ñi suñ sant lañu de te da ngeen xam ne yàlla doon na yéen ci yéen yéen seen sarax yéen yéen a ko xaaja de sarax yéen saraxe waaw sàllal leen rek benn yoon yan sarax la xam ne am na njëriñ de ak saytaane saytaane yaa di suñ dana ñu ragal loola al faqa ñàkk saytaane ci iblis ak nga xam ne dara moo tax de ñàkk ñàkk biin gidi meloog moom la lay tëppee moom la lay ragal loo boo saraxe def la yaa ngal saraxe boo joxee lii waaw dangay ñàkk de doo am loo dugal sa jabar yi doo am loo bàyyi sa doom yi wala amarakum tamit digaloon de sàkkaay ci may iblis moom feesam dañu na nga may rek saraasaka wallaahu yàlla moom yaani dëkkum danañu doxal leen maskaratan ba mu ne ñu tukkal ko moom ci seeni te sabram ak wërsëg yaa yàlla moom ñu naa la sama xel ma la say bàkkaar taxiital la la iblis na la bin saraka mu kere gaga joxe ñu karak yaa bisi ba dalla de wala wala yaa seen aji yaaram nga yelam alim na ji xam li ay mbigee seen de amul fenn sabax soo xam ne danga ko sabaxe lu ne sakkar ci nañ ko ci loxol juróom ñaar fukki seetaan yaa nga di dem bi yaa ñu sakkar bi yaa keneen seetaan yi njëb ba mu juróom ñaar fukki nga sabta bi ni sax rek laa sore yaa taa mu ne mu lu lay digal xaaral rek soo def yàlla itam mi ngi lay doyal mbaam waaye tam mi ngi lay dig itam wërsëg yoo xam ne dafay wéetu rek yeneen bi wax yeneen nit benn jant boo xam ne gën a sant li muy wax rek malaaka biir li ci wet ak ndaw jooram biir li ci wet ak càmmoñ malaaka mi ci wet ak ndaw jooram dafay wax allahumma aati munfiqan xalafan yàlla kii dindi la alam yàlla ko jox la ngeen nafoo wéetu xale fan lu weexee moo tax xale yu bëree bëri sax ngay gis ñu nga xam ne mooy itam malaaka bi nekk ci càmmoñal jant bi itam mu nga naa allahumma aati min ci tam téléphone de yaa moo tax de tabax du tax a ñàkk mukk de ku la gën a jafe rek moo la gën a bëri yaa wërsëg yonente ne sallallahu alayhi wa sallam taraxle di yàq jaam ñu ne ak yëkkati ko rek ci gën a feesal basam waaw nit ñi dañ koy gën a màggal rek solo waaw taraxa itam di wàññi wërsëg mukk ne ci gën a jaxe waaw kooku ñu gën a bëri rek la waxee waaw dañuy rek di li ci tënk li boo koy joxe di ci mbagg mi daal di wàcc rek la waxee de boo ko tooyee itam waaw da ca mbagg rek la waxee de am na benn wàll yi nga xam ne daf gën a wér ci àll yi rek di jaamu yàlla waaw soxla yóbbam ba xam ne waxtu lekk jot na rek yàlla sànni ko benn lu ñu door mu jaay jënd lu mu lekk rek añ waaw waaw ba suur dakati si jàng yàlla am boo lañu rek waxtu la jotee rek dinaar bu wàccati lii dox nag bañ jox ko benn dinaar ñu fab def ci poosam rek rek waaw lii dox ba waxtu wa dinaar ba doon wàcc ci mbilir ne dinaar ba wàcc rek laa waxee rek mu ne yow sama borom mu ne ko al al ximaaxil jay bi yaa tiisan xil xay bi waaw fan yi lu nekk ci poos bi day la ci xay bu sa dama ne jox rek waaye def ci ko poos ak yi di jafanoo ñu nekk yéet yi dana ñu jàpp xale ku nekk xam-xam buy jariñ mën ya saa ku mu soob yàlla dana jàpp xam-xam buy jariñ kum soob yàlla ñu ko jàpp kawe man yootaa wallaay ku jaxoof na ko xale ku nekk xam-xam buy jariñ ku jaxoof na ko xaaram awi parce jox na leen yu bëri ne di tàggat yooyu nit boo danga waxoon pexe goo ne pexe ga pexe la rek xam-xam buy jëriñ téere yi ñetti xaaj lañ téere yoo xam ne lim xam xam-xam yi xam rek la xam dafay liggéey nit ñi rek te moom li ñuy liggéey sax di ko jëfe su ñëw daal laaj ko ñu ne la nangam la yoon wa waaye moom yoonam moom di topp yoon jooju sëre moo mel ni sondeel mu ngay leerale nit ña waaye mu ngay lakk boppam rek la waxee day ak sëre yoo xam ne dafa xam yàlla kooku mooy ki nga xam ne yàlla jox na ko hikmatu ak téere yoo xam ne dafa boole yaar yëpp nag waaw xam ne boromam xam na waaw xam-xam saa rek di jëriñ nit ña waaw ci xam-xamam waaw koy solal diggante boromam ak téere waaw kooku mooy ki nga xam ne tey mooy ci natt ak téere mooy ki joxe ci nattu waaw <coughs> sidina Ali wax na juróom-ñeenti baat ñett ñi mi ngi ko wax ci biyaale mooy yàlla ñett ñi mi ngi ko yaa wax ne tudd yaa doon yàlla nee yàlla doy na ma tiitar nga nekk di sama borom doy na ma tiitar ma nekk di sa jaam yow nag mel nga ni ma neex yàlla nag ma def man itam ma mel nga neex ma la neex yow de waaw loolu wax ci tudd yàlla borom waaw wax na ci matu ne doy nañu yéen it ku la neex rek maramam nga jiir përiñ risaas lu mu bëri la bëriyee loo soxla ci leen dara rek noo leen nga rek jafal ku la neex rek sangam la rek laajal ku la neex kooku jaamam la rek waaw xikmati <coughs> nag soo dee soo dee ci nañ ko ci suñuy yaruñ wante li gën a wéet ci mooy xam-xam boo xam ne ñu koy jàppe ci yàlla ci luur waasitatu te duur ak yonent yonent yi ñu ngi jàppe xam-xam ci yàlla waaye ñoom ay yonent lañ xeetu yonent nag tëj nañ buntab yonent yonent doo am gannaaw yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam waaye itam moom yonent xam na ne bay na ci xeetam ñoo xam ne dañuy jàpp xam-xam ci yàlla ci université moo tax ba ba muy dee yàlla la def muy tiital ci xam-xam bu bàyyi ko ci yàlla ñëw ci jaam boo xam ne bii tam yonent loolu la ñuy tuddee xikmatu dañ ne xikmatu daal fekk la xam ne ci xelab jaam bala jublu ci koy sànni noo di yàlla mooy nag mënu mënu fa am rek même di ñor yàlla du sànni noo rek rek fett bi dal ci xelab jaam parce que sànni noo di yàlla waaw loolu moo moo di suñu ba dafay jokk ca péeb yàlla ba su jokkoo ca péeb yàlla ba su jaam bi di wax sax wax nga jógee ci moom da nga jógee ci téere yàlla ba dafa romb ci làmmiñam rek moom sax moo njëkk a jëriñu ci li ñuy wax su ko dégg tam nga ca jëriñu loolu ñooy ci nekk rek su fekkee nag ñu wax bi ci bakkan ak jaam bi rek la jógee ci làmmiñ yi rek la jógee mën da weesu nopp yi rek laa waxee day waa su koy déglu lu yàgg yàgg da ci jëriñu ñu waxit wax ji bu bëri rek wal xalam xam xam de loolu mooy sabaana ni ci mën waaw yow tuuti rek ñu jox alikumu tax na xam bi jëriñ nañu saa suñu soob man yoota ku joxe na ko alis mi ko xam-xam sa xarootu joxe na ko dara nu ñuy defe muy aji bëri de na ci xam-xam ne wama ootiti minal ilmi illa qalilan ne xam-xam li néew la ci joxe waaye ci matu moom mu ne man yoota ni ci mat dafa xadoo wala zakkaru waaye waa di ci ilaa wala lan baabi dara waram xani sallam wama anfaqtum li ngeen sadaqa min nafaqatin ci laala min aw nasartum itam ngeen nisar min nasrin ci laala moom nisar la sa matal ko inna laa ni ko yàlla yàlla mu yóbbu leen xam ko ko dañu leen ko fay inna li saali yéen ñu yàlla way tar ñu way tere azaka wala muy xam yi matal seen nisar ñu leen feere way tar ñu ngeen mbir de in tuddee ndem sañal ngeen sadaqaati ay sadax fa ne ma baax na la fi yenn la def sadax nag boo ko sañalee def nga lu baax sañ nga lu baax wayn tëb lépp lépp ngeen ko wettee te ah fan yii jox ko alfuqara waaye ñoo tege loolu saa yu bëri la ko ñuy xelal su fekkee lépp nga ko nag ngeen ko wax sax ba kenn gisu ko nga jox ko miskin ma rek ah ah loolu nag ñoo gën de yonent ne sallallahu alayhi wa sallam juróom ñaar yàlla leen di xaral ca ron keroog xarafam nga bés ba nga xamee ne keroog it li may keroog nga rek bu jëkk ko mooy buurab jullit bu maandu ñaareel ba mooy ndaw ci jaamu yàlla daf ko dox ci ak ndaw ñetteel mooy ñaar ñu soppante ci yàlla am ci yàlla ba teqali ko ci yàlla waaye ñeenteel ba mooy koo xam ne xolam dafa aju ci jàkka ja di ko jógee daal ba yom see dolli xolamam ko dëkk juróomeel ba mooy koo xam ne jigéen ju rafet ju am dara joxoon na ko ci boppam mu ne ko dama ragal yàlla juróom looy ci wéet di tudd yàlla day bëtam sa fekk sa teranga bi juróom-ñaareel ba nee ko xam ne sadaka na ci ndeyjooram nëbb ko ba càmmoñam xamit li nga xam ne moom la ndeyjooram sadaka rek laa waxee rek waaw sadaka gi sa ndeyjoor nëbb ko ba sa càmmoñ yëngu ko loolu soo demee ne ci jaay rek la ko nit mën a defee góor yi dañ koy def ci jaay dañ koy def ci denc ko dañ koy def ci jëflante ñu léegi daal nga ñoo waxanteeg nit silaa ne ko loo jaayee si ñu ne si silaa koy jaayee soo wér dama ne soo wàññi loolu mu jaay la ko sax ci juróom wala nga da nga wàññi rek waaw dal di ko xel si waaw ngir ñaari nga xam ne moom nga ko wàññi da nga ko soxla moom sax du xam ne xalaat na ko parce que keneen du ko xam loolu ñu ngi tabax gi sama yor waaw ah, am na seen i nit ki yéefar yi dañuy yalwaan yonentu ne bu leen leen saraxati seet gëmuñ yàlla ndax ñu gëm rek kër ci seen a gëm rek moom la ñu jubloo moom Mustafa sallallahu waaye yàlla moom kenn dugg ci yëfal yàlla na lay faxalay ka jeer wàllahu doon ak seen yow waade rek moo ku jub baax na ku jub ci yow wàcc moom la ci fekk walakin laalu bi nekk yàlla yaa di dana mu jubal man yasaa ku mu soob de wama tunfiqoo lu ngeen saraxe min xayrin ci alal ma alal la fa li anfusikum ñeel ne bopp seen de sadax si sadaxoo ko pour miskin bi sa bopp tax nga di ko saraxe de kon moom mu yéefa rek muy julli yëpp waaye yow sa yoon nekkul ci loolu saraxeel rek yow ngir yàlla da nga am sabi fat wama tunfiqoo lu saraxewu leen ci def ci xaaw ji laay min xayrin ci yiw yoo fa neex na masal ak payam ilay ku jëm ci yéen de wa antum te yéen laa tuzlamuuna deful wàññi leen dara de lil fuqaraa'i sadax ñaar na way ñàkk ña wala lil fuqaraa'i ñeena way ñàkk ña àlla si na ñaaña ustiroo gàtteef na leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla de ñooy ahlul kufar ñi nga xam ne dañoo mel ni jar-jar yuñ jàpp ndax dara du seen liggéey lu mooy jihaad waa ak jàng alquran nga jàngal lu yonent du ca mooy ahlu sufa Abu Hurayra moo doon seen jiit ñooy toog foofu dëkk léegi fa benn yonent ba di toog toog googu moo doon seen place moo doon buntu kër yonent foofu rek lañ daa toog bu yonent bu ñam defee ci kër gi rek ñëw sarax leen su ko bari te loolu ñeel na ko maa salafa la dayoon na mu de koo xam nag ne dégg na doon na jëflante yaa ayyuha alladhina amanu yéen gaa yi gëm alquran ittaqullah ragal leen yàlla wasaare bayu leen maa baqee rek ñoom ñooy riba ci riba yi pour ñu dem nag yéen moom ñoo ñoo gën am ay ji yu wóor ne ñoom day wax dëgg dootuñu dem riba waaye ñu taxaw ñëpp nag ba ñu xam ne ngeen ko moom daañu ko fayal yàlla ne leen ragal leen yàlla te bayu ñu defoon ci seen poti riba yi ci ji bàyyi leen ko laa tey ñoom taxawoo ñoom defulee ñëpp parce que xam leen waaw suuf si xaral ñu xalaat suuf si dafa yàlla war a suuf ak yéen a sànni su fekkee ne nii waaw képp ngeen ñu da ngeen di waaw safari baa gannaaw bu tudd bi wàccee na ngeen xam ne yàlla takk na xare ak yonentam jëm ci yéen de yàlla takk na xare lu benn bakkaar lu may ñaari bakkaar rek lekk riba wax na ne takkal na xare waaw waaw lekk katab riba ak noonu wàllu yàlla mën naa daal di wax yéen fakkaraatam bi amul fenn bakkaar nag boo xam ne dina tax yàlla takk xare ñu koy yooyu yaar day lam tafaroo baafaro bi ak ñu laay wala sóori wayn tukkum ndem tuub yéen wala fi ñu dana def loolu doon wàcc te saa bi gisee laa tas li mën a doon ci leen dara wala tas la mën a deful wàññi leen dara rek wayn kaana dem xam na doon rek suñu borom am ñett banaa bi ratun waaw war na leen ak yéete ilaa may si ratun ba ca waxtu jàppandal ne waaw boo xamee ni xamee na la bot waral laa fay fay fay jot na mu wóor la ne xamul waaw nga mujjee ko dëkk waxtu waxam rek boo xam ne ñu ne la waaw boo xam ne dafa amee rek ba waaw taxawu bu mu ñëw yàlla dina ko waaw jërëjëf jàqare waaw ci jàqare àllaaxira rek waaw dina ko war a sabab seen xew ñu ko def ñu ne leen ba nga wari na mu nag ndax ko sabab naa la ba pare loolu nag moo raw rek ñu ko gën na ci yéen daala moo ci xam ne moo gën dem leen loolu de ba tax ko ragal leen loo mën jóg pour jamono ba yàlla teeloo leen ñu ci wër yàlla ngeen jëm ci yàlla su ma ci jëm yàlla su ma doo faata pour ma ko def am na nag ko kan maa ko sabab la mu fàgg woon lépp lu gën seen waay la moom sa ñoom laay sa bëgg bu wàññi leen taw de laay ci ñu wàcc ci alxuraan loolu ak ñu gàtt yëpp boo leen xam-xam way jëkkam nga mujj rek ragal ngeen yàlla ragal yàlla ki nga xam ne mooy topp ndigalam bàyyi tereem te lépp lu gisee chaque jour waaw ci la ci la taxañu waaw yàlla mi nga xam ne da ngeen dellu jëm ci moom de te ku nekk dana la koy fi jëf de ngeen ñëw la ngeen xaar xay la de yaa ayyuha alladhina amanu yéen gaa ngi dem alxuraan sax daa ngeen suñ ngeen jëflante ngeen di bay liñ ci bot loolu salam wala muy ëllëg daa day jël ci jiwu sama njëriñ lañ xam parce que loolu gënu leen ko ne lépp ci seen lépp seen dugal bi wala yàq suñu jiwu waaw jërëm wasa xëy na suñu jot leen saa di mën a indi jiwu bi naa déglu maa ngi ne ah yow liy dem de ak suy ñett naka leen jaamu. waaw bindu bon dara dana ko tudd moom suñu yokk bu mooy wala yaa ba mu bañ saa di mën a indi jiwu ñett yooyu ñoo tudd sama alama wala ñu nga gërëm ko yàlla ci jiwu ne boo xamee ne léegi nag nit yow mën naa dëgg moom mën nga dëgg ñoom ñoom ñu ngi yi moom itam bu mu fàcc dana jëndee ba ñaar pour ñoom jëndul ba ñoom ñu nag ci kaw ak na suñu kàddaa. ak yow am na maanaam bu bot bare muy gis nag koy faa kat bu bot bi dem moo koy wax dina li ma yaamee ci nangam wala moom it naa wax dëgg dara wala dafa wàññi nit moom koy dara na àll ci kàddaa xam ne war na saa wax kon daf ñu dem yaa ngi jafe aw baaxee fan ñoom yaa ngi doon wala ci aw laa yàq te way jaar du mën di ñu dara ñaari góor nag waaw benn góor ak ñaari jigéen jigéen ñoom kenn wax ak seede la man seede xam nañ ka aw atte waaye suñ koy ñaar nag bu kenn ka fàttee soo fàttee kenn ka fàttee ko rek waaw wala yaa bu bay soo daawoo way seede idaama doo dem waaye na leen de buñ la waxee ne ñu war seede bul bañ buñ la waxee ne kaay joxe li nga seede woon bul bañ de wala tasa boobu leen yokkat am na góor ñoom ñu def bon na lu bari bari nag li jëf la bari bari bari bu saayal de mu fot mu ci doon mu ci saxeeram aji ndaw la mu nekk doon aw kabiram yi mooy aji magale ñu laa jël ñu ci digam do daal ko ngone seen ak sabu moo gën a maame la fa yàlla waa ko moo gën a guddi daal ci digam fa seere waat na moo gën a jege allah sa taabo ñu ci digam do ila am takona ndare mu tabina yàlla ñu xantu haadra ku ñu aji teew ci corona da ngay wone ko da ngay ndëpp ko bay la ci digam seen lu may jaay ko du ma xam ne teew mu teew la wala jam xam ni ñu ko jox ko xaali waaw ko ni ko ko na ñak ko di wàññi dara ko wala sa àll bu mu jot wax leen dina am bakkaar laa tax ci mu am su fekkee loolu la nag kooku moom bañ ko gën dara yow jëlee waa si doo teel a doole saa taxaw ak ñoom jaarante ngeen ngeen di jaarante na ngeen sakk doole waaw wala sa baara bu lor ñaata bu aji jënd wala sa yëngu ñu aji aji teel a rek ñu ngi kat teel a ji yëpp ñu mën ko def ci benn lorkat waaw ay safara wala dem kat yéen day néew na kaw bu ko bu génn safara de. dugub ci yéen wattaqullaaha ragal leen yàlla yuallimukumullaahu dana xamal leen yàlla wal arqala li ma qablahum ko liggéey ci nekk na de ñu bëgg xam-xam caabi xam-xam lool ragal leen yàlla waa yàlla dana leen xamal de te yàlla xam na lépp saafe yi na ne tawat naa ci sama sëriñ waxte moom ne sama jiiti dafa ñaaw mu ne ma bàyyil ma yàlla de xam-xam leer ak yàlla da du ko denc lu mooy waa koo xam ne dafa ragal yàlla de du ko denc lu mooy yàlla way kuntum dem nekk yéen xalaa safari ñi bu ngeen di way dox da ngeen leblante wala sa juróom sax mu ne saa sa réewum saa yore ndax boo ko dindi a jëf beneen dërëm li ci moom danañ ko aasam su fekkee ne ñun ñu génne waaw ba nga xam ne amul dindi la nga ne ko jox ma saa yore de waaw de bayit umi na ndem bayit am na ndem wóolu na waa dugub ñeneen seen baax ak ñeneen nag su fekkee nag ñu ñem na wóolu na ñeneen ña mbala ba ñoom nag gën a gis seede na joxe am na si kaasa wala sax la aram ragal yàlla rabbahu kay borom wala sax moom rek ñu saxara ta fere o ma yattum ha bunna mu ko ne wala sama hakim aji bakkar la xam boo xolam de mu ne xam lu ñu xam lu ko fere dara na bu bare dinda aji na ma am sama waatu la nekk ci asman juróom yaar o ma fi ragal na ci juróom yaar way ko do ma fi am ku la nekk ko ko ko ñaan na bu ko ñu ha ci ñu na ñu la ñu ñu moom la wala ko ñu lépp nag tam ci sa xol rek suñu bon nga dogu ca waaw yàlla dana dana xisaaru ci kër yàlla rek saaba yi daal ñu boole rek ñu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam ñun ñu wax ne suñ ko fi yàlla dañu koy waaj loolu xam nañ ko waaye nag soxna ci suñ bakkan yi lépp loolu suñ ko yàlla su dee xisaab loolu dara ñu ko mën nag mu ne wax leen nga xam ne mbokk wax wax rek sami naa wax rek ñun ñëpp saa rek la xëy na jëkkee yaa bon dégg nañ yàlla wax lante nañ نرجو سمعنا وأطعنا غفرانك غفرانك ربنا وآمنا بعضنا ولا يجعلنا نبينا وآمن قرن وحدا ويحفظنا من بعض من يفعل من الكفر ويعطيك من بعض من يفعل الكفر ولا على قدرنا أياتنا قارا كل شيء في الإسلام تشكل به شعبين من يقمنا ما يتوقع جسنا قلبا وآمن صلى الله عليه وسلم جاء وآسوا قبله في هذا الفن تبسطه يلا بكتبه يكون يتوقع yàlla dana ko benn yoon muy muy lu baax te defu ko yàlla dana ko mujjal su ko defee nag benn yoon ñu defal ko ku muy fukk def ko day koo xam ne war na fa ay benn benn ay dugub bi gëm na amana gëm na rasul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dina sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi doon rabbi ko borom ci alquran rek yonent bi ñoom gëm na ne alquran ci yàlla la bàyyi ko gëm na ñu naan gëm na ñu gëm na ñu amana ko tan mu lay jara o mala ko dira ko mala ka ko ko ko ya ko dira mo do ya ci nan tan da wax ne la nu farqu fa sala ci ban aad ko ko tan mu do ci nan tan wa qala wa min nan saaba ne samina do ko nan na di ko def wa ta na ta pan wa min la hun samina wa ta na la bani ta la hun samina wa ta na la ma ta re wa ba ba yun ni ta ne ja ni ukrama ka na ñu ñaan la mba sare rabbana ya baram ni ne wa hun samina wa ta na mbaa mbaa rek la ñuy waaye li yàlla wax mënuñ ko def ba tawaas ba pare nag yàlla na ay waaye war na ko makka sa ballam waaye de rabbana ya borom laa tawaasus naa yàlla bu jàppee noonu na fi naan dem fàtte nu awasana ay kanu may wala rabbana ya borom suñu wala tax min yàlla bul xun ay kama amatoo naka nga xamee taxaw na jiw bi ñaare adduna way nekk lañ fi nekk jiw ñu ci bani Israël ñu doon def seen ruboone alal muy asaka ñu doon barab ko rek ñoom de ñu ci yaram muy ci mbaraan rabbana yow borom sunu wala nga xam ne naa wala bu ñannu mala sax nga leen jël kattan danaa ñu naan jiw ci moom la jiw toggee waxtu yàlla nga jiital am naa ci ñun waxtu yàlla nga baal danaa ñu naan waram naa yàlla sa yërëm waxante yow moo la naa parce que maa yàlla def nañu xam ci ñoom tamit ñu ngi lay yëngu. waaw yéen a ngi lay ñu def saaru baqara yàlla mu ko jox ci kaw mu nekk jaroon araf rek képp ku ko jàng ci tijji. waaw xëy na ko naaf la guddi dem xëy na ko dana am yoram naaf la naaf la guddi dem it ba nga xam ne laa ji wàcc na yéen sallallahu alayhi wa sallam daf ne laatu waat naa yi def naa wax dana yàlla ne ko duma ko def mu ne wala xam ne ana itam sama wàllu xam naa yàlla ne ko duma la ko def. mu ne wala taam na ma la tax a la naata yàlla na ma ko def mu ne wax waa naa mu ne ko jéggal naa leen wax fër la naa mu ne baal naa am naa mu ne ko yërëm naa leen man sama wala naa sant naa xam